di suuratu bani israil alayhi salaatu wassalaam ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wa qadaa rabbuka allaa ta'buduu illaa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaana imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma karima suñu boroom kon di wa jal ci laaya bi nga xam ne mooy ñaar fukk bi ak ñett mu ne wa rabbuka mu ne sa boroom de daal dinay dogal te daal di digle rabbuka sa boroom digle allah ta'budu ne bu leen jaamu ngal la waay yéen jaam yi lii nag du ne bu la neexee def bu la neexee bàyyi de farata la ngeen bañ jaamu illaa iya ku dul moom dong bu leen ko bokkaaleeg dara wabil waalidayni waaye borom boobu moo leen digal yéen jaam yi wabil waalidayni ci seen ñaari waajur yi ihsaana ngeen di rafetal jëme ci ñoom ñaar mooy nit koo xamante ne nii ay waajur borom bi tabaaraka wa taala li mu dugle ci ñoom mooy li nga xam ne mooy njekk na mu rafet a nekk ko ak ñoom mu ne imma bu dee na nag yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma bu dee nag dafa daje dafa joxe indaka fa yow alkibara li nga xamante ne mooy ak mage xam ne waajur yoo xam ne ñoom dañoo gën a mage nag mooy ahaduhuma kenn ci ñoom mu âgé lool daal di sori lool ci ay kenn ci ñoom ñaar sa yaay sa yaay wala sa baay aw kilahuma wala ñoom ñaar ñépp nga fekk ñu nekk ñuy dund ak yaw ba nekk ñoo xam ne ñu mage lañ lool mu ne loolu rawatina ñoon fala taqul lahuma uf bul wax ak ñoom di leen di leen di leen di leen jànni naan waay yow di leen sànni ay loxo naan waay paa bi waay dafa dépassé quoi ah waay yow yii da ngay waaru quoi déedéet uffin parce que uf ci ci dëgg-dëgg mooy salte yi nga xam ne ñooy nekk ci ci baaraam yi ak yi nga xam ne ñooy nekk ci li nga xamante ne mooy loxo yi ak yi nga xam ne moom la ñuy jële ci suuf si loolu mooy uff léegi nag loolu araab yi dañ koy utiliser ngir loo xam lépp loo xam ne daal bëgguñu ko te tamit ak doyadal ak ñàkk a jox solo mooy façon wax yu mel noonu nga xam ne lépp ñàkk a jox gëdd say waajur ña leen wax waxu ay uffin du ne ne leen uffan non mooy wax yi nga xam ne wax yu tegginuwulee lu ñaaw la di leen gënd ko di leen ka di leen doyadal di leen toroxal yooyu la ne bu leen ko def de wala taqul lahuma uffin bu leen wax wax yu mel noonu le na ha ah, <clears throat> qul lahuma te bu ngeen di wax ak ñoom na ngeen wax ak ñoom ñaar ñooñu le xawlan wax joo xam ne karima wax la joo xamante ne nii ju tedd lay doon kon nag lu tax borom di tabaaraka wa taala mu gën a insister daal di gina a euh, teg loxo daal di teg baaraam duut baaraam ci li nga xamante ne comme ni ñu koy waxee que ci li nga xamante ne mooy parents yoo xamante ne waajur yoo xam ne dañoo gën a mage loolu mooy mbir mi ci ñoom lay gën a nekkee ndax xam nga ñi gën a nekk mag ñoom ñoo gën a soxla ñu leen di taxawu. léegi nag comme que ñoom ñëw dina soxla ñu leen di taxaw te lu bari dootuñ ko mënaatal seen bopp mooy doom ñu bari dootuñ amati li nga xamante ne nii mooy mooy eh, muñu bi muñ di leen di nekk ak ñoom nekk bu rafet ndax lu bari dañuy gis ne non pas bi su kii damay yàggal bu ñuy wax ak ñoom sax ñu ne fii xaaral ma dem man bala moo kii ndax bu waxee fii fii lay nooy taxaw loo di wax yoo xamante ne nii nag non affaire yooyu man man arrangé wu ma te daa am yu war a dox quoi le temps yooyu mooy te loolu ci moom lay gën a metti ndax bu dee ne la boo xam ne waajur woo xam ne mu ngi tollu ci diggu dooleem kooku bu la waxee sax nga bañ moom boo dina ko metti waaye mën na koo defal boppam waaye ñi nga xam ne dañoo mage ba yenn yi mënatuñu ko ci yow kese lañ koy yaakaar ngir nga doxal leen ko ba pare nga leen di wax wax yu ñaaw ak yu tegginiwul foofu day gën a metti loolu moo tax borom bi tabaaraka wa taala daal di mettre li nga xam ne mooy l'accent mooy gën a junj nga xamante ne nii ñoom mooy kenn ci ñoom yaay ji wala baay bi bu nekkee mag nekk ba nekk mag wala ñoom ñaar ñépp loolu nag mu ne bu leen ko wax de u bu leen wax uffin bu leen wax wax yu tegginu loolu yi la wala tanharhuma te bu leen leen gëdd di wax ak ñoom di leen gëdd naan wax yow mais mais pas da ko waroon a wax quoi ah, naan xoolal affaire bi rek ni mu demee quoi maa ngi waroon a génn nii après lii ma ko woon a wax may door a ñëw non maa ngi fi bopp ba léegi waxoo dara quoi bàyyi may génn nga naan ma defal ma lii quoi non non non non non. non prochaine fois non beneen yoon man ah. Ah, suñu borom ne hé yow laay waxal jaam ni ma ne loolu bu ko wax say waajur de wala tanharhuma te bu leen gëdd wa qul lahuma qawlan karima te booy wax ak ñoom na nga wax ñoom qawlan kàddu goo xamante ne nii karima gu tedd gu rafet ngay wax ak ñoom léegi nag lii nii nii kon euh, euh, euh, mu ne kon wala tanharhuma bon am na lu bëggoon wax mais fàtte naa ko kon mu ne wax fit lahuma janaaha dhulli min ar-rahma mu ne te yow ki nga xamante ne nii yow yaay jaam bi ba léegi li ma leen digal ba ma leen digalee ngeen daal di may jaamu ta bu leen ma bokkaale de taaye dikil leen yiiw ak njekk ci seen waajur yéeg yi may tere ne bu leen def ak ñoom de wax fit la xumaata na ngay wàcca la xumaa ñeel leen janaaxa dulli mooy laafu li nga xam ne waafu torox wàcc mina rahma ci yërmande waqul ta na ngay wax di leen ñaanal ñoom say waajur rabbi ee yow sama borom irhamhuma yal na nga leen nañ ma yare woon saxiira bi nga xamante ne nii ci laa nekk ndaw ba nga nekkee ndaw bu say waajur bonoon ci yaw daal di tàng mbaq gaaw ak kii daal di lay fàtt wala yu mel noonu moo yow doonoo woon dund de wala bu ñu la yorul woon yor boo xamante ne da ngay gis nit koo xam ne ku bon xol la tàng def lépp waaye doom ji moom boo gisee doom ji surtout bu dee benn la ci am moom da mel ni sax waajuru moom mooy kooku nag nga xam ne moom moo la doon defal lool lépp mooy nag dee leen ñaanal mooy boo xam ñu sama borom irhamhuma ndax rahma loolu kenn du ko wax yàlla yàlla na nga yërëm diw loolu du kon ñi faatu ma moo taxoon yonent bi salaam ba waa ibn abi awfa radiyallahu anhu bañ joxee seen zakat indi seen zakat joxe seen zakat seen seen zakat ko joxee yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi alayhi salaatu da ku ma soxla joxe zakat dalay ñaanal ne allahumma arham ibna allahumma arham ibna abi euh, ahla wala lu mel noonu fàtte lu lax ma fàtte ibna abi awfa allahumma ne borom bi yàlla na nga yërëm li nga xamante ne ñooy waa kër ak njabootu ki nga xamante ne mooy ibna abi awfa radiyallahu anhu moo tax loolu moom nañ koy wax rahimallahu ra'an comme li yonent bi alayhi salaam doon wax yàlla na borom bi yërëm te borom bi yërëm na euh, nit koo xamante ne nii dafa dégg sama wax daal di koy takk daal di koy takk del jottale ko nit ñi comme ni mu ko takke woon ni mu ko dégg woon kon loolu mooy est ce que waajoo dafa faatu déedéet moo tax rahmatullahi alayhi loolu tekkiwul ne waa ji dafa dee ah non <laughs> bu dee dafa bari ñu ngi koy wax nit ñu bari foog ne buñ nee rahmatullahi alayhi rek gaa yi jàpp ne fii mu ne moom mu nga ca beneen dund ko mu nga barsax déedéet man nga wax rahimahullah koo xam ne mu ngi dund léegi moo tax kon ta na ngay wax rabbi yow sama borom irhamhuma yàlla nag ma yërëmal sama ñaari waajur yii moo xam ñu ngi dund moo xam nu ñu ñëw xamaateem ñoo xamante ne nii lañ ma yare woon saghira ba nga xam ne daa nekk ndaw soxla woon lool taxaw kon ñoom rawatina bu ñu nekkee ay mag soxla mage lool ba lu bari mënatuñ koo defal seen bopp soxla ku leen taxaw ah nang leen fàttaliku comme na nga xam ne noonu lañ la yoroon loolu nag suñu borom waxul ki nekk ma kese ah parent bi nga xam ne 40 ans la am 35 ans am yow nga nekk mag ba maral ko yenn yi mooy yépp da nga koy defal ah mooy amoo droit di ko gënd naan non pas bi presque ñoo bokk génération quoi oh grawul quoi oh pas bi ak wax yooyu ay daa soof ak yu mel noonu yooyu dafa xaram lool la borom bi tabaaraka wa taala yi tere kon lool la amul ay yooyu jeune la fii mu ne waaye paa bii nga xam ne yii mën na koo def mais mën na dem ah, ah pourquoi mooy jënduloo mburu quoi naa wàcc quoi avec euh, am na voiture ba pare waaye man du taal bi dem dans deux minutes mu ta man xam ne ne du ma jox paas bëgg ma dem ta foofu quinze minutes ci yoon yi quoi aller retour non dañ naan la waaye ma ne loolu dañ lay wax nga naan la que jeune ak mu nekk paa ci yem c'est que daa gën a la ko rek ndax dañuy gën soxla waaye mooy boo la soxlaalee loo xam ne mooy ne mbokkaale newu ci comme niñ ci saar yi weesu woon ca Ankabut ak yooyu wa wasaynal insaan ñoo ñoo dénk te digal nit ci ay waajuram yiiwu waaw ba mu des buñ la naree yóbbu ci loo xam ne shirk moom fala tuti'huma bu leen topp lool la kon lool mooy li am solo kon suñu boroom nag kon wax lool ne mu ne rabbukum na ngeen yëg ne li ngeen di doxal aalamu mooy ki xam dëgg-dëgg bi maa fii nufuusikum li nekk ci seen biir gis nga ku nekk li nga xam ne li nga nëbbu ci li nga xam ne mooy rafetal jëme ci say waajur waaye ka nga xam ne moom ñaawe lay ñaawe ci ay waajuram même bu dee ne bu duggee seen kër la dugg di fa def ñaaw teef yóbbu bu génnee ci mbedd mi di wan nit ñi jógee fii mu ne moo dina a baax ñépp nit ñi di ko tagg naan ndeysaan nga xam ne mooy nit koo xam ne yor na loolu de mooy gis nga waajuram yi jamais mu dimbali leen ci moom moom bu ñuy dem du leen proposer mu ko bu ñu ne ko sax est-ce que man a dem quoi xam damaa joxoon ay rendez-vous sama gars yi quoi mooy dina ut lay mais bu déggoon ne benn waaye ab samba booy wala koo xam ne même bu dee mbokkam la ngay gënu koo jege waaye loolu keneen koo xam ne nee na yooyu xaritam la moom day jóge ba fu ko moom pare na il sax moo koy proposer bu dee génn day ñëw moo koy woone ko dégg naa da ngay ñëw non oto baa ngi fii je viens te chercher maa ñëw indi yooyu nga xam ne gars yi di ko tagg di mbedd mi nag naan tey waa ji moo baax muy def lu baax ci mbedd yi di defal ñu ne ñenn ñi naan moo leen di fayal seeni facture courant moo leen di fayal seen lii bu ñu amee soxla moo ciy taxaw te kër gi mu dëkk ndayam wala baayam manuñoo am dërëm ci moom saa su ne muy uti lay xam nga ne kooku moo yées même bu dee ne gaayangi koy tagg ci mbay waa joo jëlee kon nag affaire baa ngoogale moo tax suñu borom ne bu gis nga seen bopp a'lamu mooy ki xam dëgg-dëgg bi maa fii nufuusikum li nga xam ne moo nekk ci seen biir de moo ko xam ku baaxe baax jaaxe jëme ci ñoom xam na ku ñaawe baaxe ci ñoom si ñoom itam ñaawe jëme ci ñoom borom bi xam na ne kon nag mu ne moom borom boobu nag nga xamante ne moo xam li ci seen biir in takunu bu ngeen nekkee saalihiina ñoo xam ne yéen a ngi yéwénal nekk ci lii ma leen digal ci seeni waajur lu baax fa innahu yëg leen nekk moom borom de kaana nekk na lil awwaabiina aji del xalwaakoon ci boppam ndax nit ñi dañoo war a xam ne bu ñuy rafetal lu baax di ko defal ay jaam moo xam seen mbokk la moo xam ñeneen la lu man di doon dañoo war a xam ne loolu mooy dellu ci borom bi tabaaraka wa taala dem jëndil sa waa kër am dugg loolu yow da war a yëg ne lii yaamu yàlla gu mag lay def boo xam ne damay delloo ci borom di tabaaraka wa boo moo tax borom di wax ko nii mooy tâche ménagère yi nga xam ne ñi gën góor yi toog mel ni ay ay dictateurs yooyu toog rek yor seen journal tam di feuilleter ay ay journal kese di zapper rek léegi lu ñu leen ne def leen sax jot li ma mango ji wala pimmali bi wala aromali bi mu mer andil ma jimbo bi andil ma soble si damay kii ka sama loxo daa que man ngaa dem ci kii mu lu ñu koy digal kooku xamul ne loolu muy def am na joo xam ne mën na ko faa amee ci loo xam ne ci julli yi muy taxaw du ko fa amee ci liggéeyal gi muy liggéeyal waa këram moo tax suñu borom ne lil awwaabiina moom borom bi nekk na ñi nga xam ne ñooy dellu ci man di def yii ma leen digal ghafuura ñooñu dañ maa maa leen di jéggal seen lépp lu ñu def seeni bàkkaar wallahu ta'ala alam wa sallallahu alayhi wa sallam muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al